di xajjatul kamaali wa tamaam muy xajjatu rasulillah i afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ci wàllu talbiya talbiyatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam comme ni ñu ko gisoon ci xadiisu sayyidina jaabir bni abdillah ibn amr ibn haram gisoon nañu it xadiisu mawlaana ibn umar radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahuma di wax talbiyatu rasulillah ana lan la woon nako noonu la ko ku mel ni sayyidatu Aïsha radiyallahu anha jële nañ ko ci moom ak ñoom seydina abu hurayra seydina jaabir ibn abdillah wa gayrihim min alsaxaabati ridwaanullahi alayhim nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xam ne ci la ihlaal bi tawxiid ci la ihlaal bil xajji wal umra kama rawaa lana anas bin maalik wa geyruhu min alsaxaaba comme ni ñu ko seydina anas bin maalik daldi nettalee ak ñu wuute moom ci ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu anhum kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallama lool moo ne woon talbiyam moo doon lan mooy labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wanni'mata laka wal mulk laa sharika lak labbayka allahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayka inna alhamda wannicmata laka walmulk laa shariika lak labbayka allahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk laa sharika lak lool la mooy talbiya yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme nañ ko gisoon gisoon nañ li muy tekki wuyu naa la yow sama boroom wuyu naa la maa ngi nii di toroxlu wàcc sama bopp ngir wuyu la ngir wommatu ci jaamu la ci façon jaamu yépp yi ñu digal rawatina bii nga ñu woo muy xajju baytikal xaraam la sharika lak amoo bokkaale amul amoo associé amoo kuñ lay booleel amul amoo dend amoo kuñ lay bokkaaleel labbayka wuyu waan naa la waaw waaw ijaabatan ba'da ijaaba innal hamda mbooloom façon cant yi wan ni'mata mbooloom façon xéewal yi laka yow la ñeel wal mulk ak laa sharika point d'associé amoo associé waaw léegi yeneen ci bari saa saa nag lii la doon wax après waaw di ko wax Seydina Jaabir nee na nit ñi radiyallahu anhu di wax di di ci yokk leneen yeneen ci bari saa saa ngi leen di dégg mais waxu leen dara waaw ñii naan labbayka dal ma'aarij labbayka dal fawaadil labbayka wuyu naa la dal maarij yow mi nga xam ne yaa moom voie d'ascension yi jëm ci yaw yoon yi nga xam ne mooy yoon yii jëm ci yow waaw labbay labbayka dal fawaadil maa ngi lay wuyu yow boroom ngënéel yi subhaanahu wa taala mais yonent bi alayhi salaatu salaam dégg loolu waxu leen dara waaye moom mu saxoo li ñu la wax sànk ci labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak e, léegi nag lii nii moo ñu waroon a indi comme niñ ko waxee woon ci ahkaamu talbiya ci yoon tey mooy nekk suñu dernier jour ndax wa ma zilna ma zilna wa nahnu bidil xulayfa ma annabii sallallahu alayhi wa ba léegi bi ñu génnee Medina ba léegi ñu ngi dul xulayfa ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaw lii mooy la mu mujjee def foofu ba mu jullee ba pare tisbaar yéeg ci war ginnaaw ba mu ishaaree beneen bi wax naa la boobu mu ishaar def ko taqlid bokkul ak bi mu yéeg waaw bi mu yéeg ci la ay bagage am yi muy yóbbu makka lam fa soxla yépp ci kaw géléem gi la ko teg gi mu yéeg sallallahu alayhi wa sallam di alqaswa comme ni ko Seydina Jaabir waxe ci xadiis bi ñu la tuddal léegi bu imaamu muslim ak ñi ko soloo boroom al muntaqa ak ñoomin imaamu ahmad imaam abu daawud an-nasaa'i rahmatullah alay imaam al-bayhaqi ak niñ la tuddool jotaay bi weesu ah mu yéeg la labbayka allahumma bi hajjatin wa umra buur yàlla maa ngi lay wuyu mustaqbilal qibla mu daldi jublu qibla bi waaw mooy d'après sant yàlla alhamdulillah subhaanallah wallahu akbar après ci la door a wax nag mooy loolu avant ihlaal bi ci la door a wax labbayka bi umratin wa hajj waaw buur yàlla wuyu naa la ci umra ak wax ko ca kaw parce que loolu ca kaw mu koy wax loo tax al imaam al buxaari mu def baabu raf'a sawti bil ihlaal ci kitaabul hajj baabu buntu raf'a sawti yëkkati sa kàddu bil ihlaali ci la nga yéene waaw waxoon nañ la ci aj rekk lañuy def lool maa ngi fa li li nga yéene koy wax lool ci aj kese la leneen lu ñu ko def du loolu du loolu lañ war a def du maa ngi fas yéenee julli tisbaar maa ngi fas yéenee woor Ramadan waa ngi fas yéenee ñu ñu ñu julli naafila yooyu yëpp hada kullu hada bid'a loolu la bid'a la waaw ci aj kese ngay wax li nga yéene ci kaw lañ doon yëkkati kàddu yi moo lool ci kaw koy wax moo tax al imaam al buxaari mu jële ci seydina anas ci bunt boobu radiyallahu anhu mu ne salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bil madinati az-zuhra arba'an wal asra bi dhil hulayfati rak'atayn wa sami'tuhum yasrukhuuna bihimaa jamii'an seydina anas mu ne yonent mi alayhi salaam mooy yéen gisoon julli na Medina ñeenti rakk ñëw zul euh, euh, fii Zal Hulayfa mu julli fi ñaari rakk. xadiis bi dafa tënk waxul ne fa la passé guddi gi mais xam nañ ne fa la passé guddi gi te suba nga mu julli fajar léegi tis heure tisbaar bi ñaar rakk après bi ñu pare nee na wa sami'tuhum ma dégg leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaabaam yasruxuuna bihima jami'an ñuy wax ca kaw di yëkkat seen kàddu ca kaw ah di wax. li nga xam ne mooy labbayka allahumma bi umratin wa xajja bi xaj bi umratin wa xaj ah voilà loolu it naka noonu ci talbiya it c'est pareil waaw loolu it talbiya gii ñuy gis loolu dañ ci yëkkati kàddu ba ca kaw waaw dañuy yëkkati kàddu yi ba ca kaw moo tax ku mel ni al imaam ibn abi shayba raxmatullah alayhi ah mu ne mu soloo ci sanadam ba ci bakr ibn abdillah al muzani raxmatullahi alayhi yàgg nañ moom liñ ko gis bari mu ne dama nekkoon ak seydna abdullah ibn umar mooy ñuy aji fa labbaa xatta asmaa ma bayna al jabalayn nee na mu def talbiya bi ba mu mais gis nga labbaykal ca kaw ngay wax waaw nee na ba daanaka mu ñaari montagne yi ku fa ne di dégg mooy montagne yi wër foofu waaw na ko noonu loolu la al-Mutallib ibn Abdillah daal wax kon ni ko ba léegi al imaam ibn Abi Shayba solowee rahmatullah alayhi mu ne kaana asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallama yarfa'una aswaatahum bi talbiyati xatta tubiha aswaatuhum waaw ah, mooy mu ne saxaabaa yonent bi alayhi salaam dañ doon yëkkati seen kàddu yi ca kaw ba seen baat yi ngay dégg seen baat yi muy résonner ah di wax ca kaw kaw waaw loolu nag lii nag mooy li dëgër lii la yonent mi alayhi salaatu salaam doon ta talbiya gii nii surtout labbayk allahumma la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka la sharika la loolu al imaamu ahmad soloo na ci riwaayu yu bari na ko noonu kadhalika al imaamu maaja ah rahmatullah alayhim noonu la solo al imaamu al ala al ci sanad yoo xam ne yu wér yu bari nag ci mu ngi jaar ci imaamuna Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati xoolal benn imaamu Ahmad mu ne qara'tu ala Abdirrahmaan ibn Mahdi mooy talbiya gi lañ ne mooy yonent saa salaam non seulement lañ ko doon mais ca lañ ko doon wax tey te loolu déglul xadiis bi el imaamu ahmad mu ne xaratu liir naa ala abdirahman ibn mahdi ci sama sëriñ abdirahman ibn mahdi ah abdirahman ibn mahdi taalibe imaamu malik mbokk taalibe imaam shafii moom mii abdirahman al imaam abdirahman ibn mahdi moo digaloon moo conseillé woon voilà moo daal wane woon daal ak ak ak vraiment mooy mooy euh, aajowoo boo xam ne nit ñi aajowoo nañu te mooy jamono jooju ah. vraiment koo xam ne moo leen di leeralal bindal leen ci loo xam ne téere boo xam ne dina nekk delluwaay pour nit ñi ci wàllu usul moom moo ko waxoon imaamu Shafi'i imaamu Shafi'i bind mooy ki njëkk bind ci wàllu usul mu daal di koy bind mais. al imaam Ibn Mahdi mi moo ko indiloon xalaat boobu moo ngir daal lool daal bu dee def na ko hmm? dina nekk loo xam ne lu am solo lay doon imaam Shafi'i bind ko mooy Abdurrahman Ibn Mahdi bi mbokk taalibeem la woon nag ndax ñoom ñaar ñépp ay taalibe imaamu Malik lañu woon ibnu Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhu kon moom waxoon nañ la yàgg nañ la wax ne ñoom ñii ak ñoom. Abu Dawud at-Tayalisi at-Tayalisi ñoom ay sëriñu imaamu Ahmad lañu ah mooy Abdurrahman ibn Mahdi kon al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mu ne qara'tu rahmatullah alayhi mu ne qara'tu ala Abdurrahman ibn Mahdi mu ne qara'tu liir naa ala Abdurrahman ibn Mahdi mooy mooy ard comme li imaam Malik doon def <laughs> an Malikin mu jële ci imaamu Malikin wa haddathana beneen beneen càllale imaam ahmad mu ne te nettali na boobu mooy lan mooy imaam ahmad moo doon liir mooy mooy mooy mooy taalibi bi sëriñ bi di abdurrahman ibn mahdi day toog waaw ñu bari nag lañuy doon léegi léeg tamit mu nekk yéen ñaar kese waaw buñ nee ñu bari am kuy liir léegi yéen ñeneen ñépp da koy mën a riwaaye après waaw day liir après wax xadiis yi bu pare sëriñ bi na ko waaw kay nii la woon nii laa ko jële ci sama sëriñ léegi gaa man koo riwaaya man koy de nettali man koo takk hmm? imaam ahmad nag comme que moo doon taalibe bi moom moo moom bés boobu daal en tout cas moo liir moo tax mu ne xaratu maa jàng naa xaratu ni du jàngi naa dem naa moom muy jàngale ma toog mooy maa téye téere bi di liir waaw xaris bi mais sama sëriñu ko moom mooy ima mooy sama imam moo ma ko jàngal moom la ay ay ay xadiisam laay liir bu ma paree mu jox ma ci bu mu dàkkooree loolu ne waaw nii laa ko déggoon mooy baax na léegi man man naa koy soloo waaw loolu lañ naan arm mu ne qaratu liir na ala abdirahman ibn madi ci sama sëriñ di abdirahman ibn madi ak a sévéroon nag <laughs> abdirahman ibn mahdi mi rahmatullah alayhi moom moo tax taalibe imaam Maalik yi ñi nga xam ne direct moo leen kii da ngay gis lool ci ñoom mooy dañu nekk gaa yoo xamante ne nii en fait yi dañuy jàpp ne sawaay dafa tàng quoi alors que du tàng parce que xam-xam moo laaj rigueur bi waaw moo doon jàngale gaa yi di mu dégg ay bruit saa bu sëggee di jàng di jàngale xadiis dégg ay bruit quoi mu dégg ay bruit mu siggi xool. affaire yi ne tekk mu commencé wat penché wat diggat ay bruit après mu sanctionné leen waaw ne leen xaw ma ñu toog ñaata kii yoo xam ne du leen jàngal xadiis waaw parce que ñuy wax xadiisu yonent bi sallallahu alayhi ngeen di def bruit te bruit bi du wax ah. en benn waay moo doon bind li mu doon bind <laughs> mooy yemuñu ak suñu këyitu léegi yi ñu am nga xam ne c'est silencieux xam nga am na ñoo xam ne wax bu ñuy bind fi la ñuy nekk di yëngal feuilles yi di kii di tourner les pages ba muy def ay bruit mais da xalaat manuscrits yooya ñoo gën a kii moom loolu la woon mais xamul woon ne loolu la mais mu def mu mu dóor sanction bi waaw. comme quoi hadith yonent bi la alayhi salaatu wasalaam la ñuy am kuy yëngal dara wala ngay ngay def bruit. kooku bu ñëwoon tey yow imaginer bu ñëwoon tey suñu màggal yeeg suñu gàmmu yi suñu conférence yi ñuy organiser mais dafa du dem du dem fenn na du dem non amul benn laa wax ci yooyu bu muy dem du fa teg tànkam yàlla tere mu waxee toog dafa en fait bu doon ay ay ay ay ay invitation la ñe danga dul gaa yi sax dañ dul am fit ku ko xam moom doo am fit sax naan ko kaay defal ñu waxtaan doo ko ñemee. xam nga ne rigueur bi mu àndal manu ngeen koo respecté parce que ñoom xalaatuñu woon yonent bi sallallahu alayhi ñu naan xa xaa ñuy wax xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na am luy yëngatu non loolu moom mënuñ koon supporter quoi yow imaginaire bu dee kook ci doon bind ñi doon bind ñoom ñoo doon yëngal liñ doon bind rek lan ngay xalaat ñi nga xamante ni nii ñun moom. occasion la ngir ñu waxtaan suñu biir ah ça fait l'occasion je vais rencontrer un deal dinaa fa dajeeg diw ngeen woote sax doy ngay ñoo xam ne dañuy joxante rendez-vous ca conférence ba waaw ça fait l'occasion dossiers yi ñu waroon a traité comme ça on va se mettre là entre nous deux on va traiter nos dossiers waxtaan suñu mbiru àddina suñu projet yi di ñëw nan lañ koy doxale lépp te waajee gi conférence ah mu ngi wax diine waaw mais mais nag faay bi en général bu ci parce que bu dee gaa yooyu ñu waxtaan it des fois waa ji wax waxu fi dara waa ji def conférence it li muy wax bariwul njariñ waaw léegi suñu conférence xam nga conférence u taggante la tagg ñu joxeek rek ci la mais boo ko naree passé at bi yëpp ci loolu wala ko conférence bi yëpp waa ji tardé yow miy def conférence bi premièrement booy ñëw heure bi weesu na waaw nga ñëw tuuti des ci nga ñëw liñ fiy kii rek or na fi ci wax fi nettali fi ay histoire yoo xam ne amul benn rapport ak li waxtaan wi ak cantaage yeeg ngeen jéggal ma jéeg yooyu heure bi jeex ñuy naxante noonu foog ne ñu naan diw ndeysaan waxtaanam bi am na solo amul solo wax fi dara voilà loolu c'était ça loolu mooy la réalité loolu nag bon yooyu yëpp manque de sincérité la quoi léegi mooy moom mii muy Abdurrahman ibn Mahdi kon al imam Ahmad mu ne qaratu liiron ala abdirahman ibn mahdi ci sama sëriñ bi abdirahman ibn mahdi an malikin mu jële ci imaamam di imaamuna imaamu malik ibnu anasin mu ne ca taxawal ma foofu imaam ahmad wa haddathana mooy tegal sa baaraam foofu maa ngi loolu lañ naan comme intiqaal bu amoon xaa intiqaal min sanadin ila sanad ci yenn wax yi que ni xaa loolu lay teg mu ne wa haddathana te nettali nañu rawxun di rawx qaala mu ne haddathana nettali nañu maalikun di imaamu maalik kon mu ngi ma kon madaarul xadiis yi mooy imaamu maalik mu ne yaani ibn anas ki ma ci jublu nag mooy ibn anas imaamu daaril hijrati an abdillah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm <laughs> sëriñu imaamu <laughs> ibn isaaq baa ngoogit mu ne moom jële na imaamu maalik abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm radiyallahu anil jamii an abdil malik ibn abi bakr mu jële ci abdil malik ibn abi bakr ibn abdirrahman ibn al-harith ibn hisham ndeysaan magu abu jahlin bi frère abu jahlin baago al-harith ibn hisham do moom hein sëtëm bi mujj bokk ci fuqaha sab'a yi ah an Abdul Malik ibn Abi Bakr Abi Bakr ibn ibn al ibn Hisham an Xallaad ibn Sa'ib mu jële ci saxaaba bi nga xam ne moom lañuy wax noo xalaat ibn Sa'ib noo euh, waaw Xallaad ibn Sa'ib an abiihi al-Ansaari an abiihi mu jële ci baayam di as-Sa'ib voilà parce li li nga gis tuur bi ni mel hmm? xalaat ibn Sa'ib mii di nga gis tuur bi moom turam ni nga xamante ne nii waaw ni mel xalaat ibn Sa'ib ibn xalaat voilà <laughs> xalaat ibn Sa'ib al-Ansari an abihi as-Sa'ib ibn xalaat gis nga wala ci beneen riwaay imaam Ahmad bi ñu ne foofu mu jaar Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham mooy ci Rawh mu ne an Xallaad ibn Saa'ib al an abiihi as-Saa'ib ibn Xallaad voilà loolu moo tax tem nga foog ne Xallaad yi yi njuumte la du njuumte de déedéet wa Xallaad voilà Xallaadaani léegi lan la wax moom mu ne radiyallahu anhu as-Saa'ib ibn Xallaad kon xalaat ibnu saaib moo jële ci baayam de as-saaib as-saaib moom it di doomi ku ñuy wax xalaat mooy maam ji xalaat yi la tudd moom xalaat ah mu ne anna rasulallahi kon yonent ma la saa saa boo wax ne talbiya dañ ko doon wax ci kaw mu ne dane ataani jibrilu fa amarani an amura ashaabi aw man ma'iya an yarfa'u aswaatahum bit talbiyati waaw mu ne kii dane mu ne mu ne yonent ba lay saar-saam dane amarani digal na ma hein <laughs> amara ja yi dikkal na ma jibriilu muy muy seydinaa jibril al mala mooy malak bi malaayka bi malaaka bi hein seydinaa jibril alayhissalaam mu ne dikkal na ma fa amarani mu digal ma an amura asxaab yi mu ne ma yow Seydina mu ne ma yow yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mur asxaabaka an yarfa'u aswaatahum bit talbiya ne ko digalal sa saxaaba yi ñu yëkkati seen kàddu ci talbiya moo tax ci beneen riwaay boo xam ne ba léegi imaam Ahmad rahmatullahi alayhi dane ataani Jibriilu sallallahu alayhi wa fa qaala inna allaha ya'muruka an ta'mura asbah asxaabaka an yarfa'u aswaatahum bit talbiyati wal ihlaal mu ngi noonu mu ngoog mu ne Seydina Jibril daf maa dikkal mu ne inna mu ne ma buur yàlla kat yow Seydina Muhammad ya'muruka mu ngi lay digal sallallahu alayhi wa sallam an ta'muru nga digal asxaabaka sa saxaaba yi an yarfa'u ñu yëkkati aswaatahum seen kàddu yi bi talbiyat ci talbiya mooy nañ ko wax ca kaw waaw talbiya gi nañ ko wax ca kaw moo tax loolu mooy li gën a dëgër hein lii mooy li gën a dëgër que ne talbiya ci kaw lañ koy wax Hmm? kantaa ñi naan kenn du yëkkati talbiya lu dul eh, ci masjidul haram wala mina hein loolu hein loolu li gën a dëgër mooy ne non dañ ko yëkkati tamit ci mbedd yi waaw waaw ci lenn li kii mooy bu dee ci jàkke yi voilà comme ça ndax dangay ngay ñi nga xam ne ñoo fay jaamu yàlla comme la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon rek mooy boo koy def ci ci yoon yi ngeen ngeen def escale fenn war a julli mooy ngeen wàññi nag parce que ña fay julli mooy la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon gaa yi di julli kii ñii di wax ci kaw ñii di wax ci kaw mu ne leen nit ñi woowu ngeen koo xam ne dafa tëx wala dafa dafa du dégg waaw ki ngeen di woo moo leen gën a jege ki ngeen di woo moo leen gën a jege seen buum parce que da ngay respecter tamit waa ji jaamu yàlla man aw ma droit ñëw fekk ñoo xam ne dañoo toog xalaqaatu zikri wala di di kii di di di di def ab jaamu yàlla man ma ñëw bëgg leen imposer sama façon jaamu yàlla man waaw di ko kii ca kaw ngir ñoom ñu bàyyi wax leen ne man sama bos moo gën ay wa topp bàyyi leen yeen def ngeen ñëw <laughs> xam nga moom la al imaam al xajar doon wax ci <laughs> mooy téereeb imaam as-Suyuti boobu mu def ci affaire bi muy wax ci wàllu masalatu gàmmook yooyu <laughs> est-ce que dagan naam daganul ak waaw mooy mawlidun nabi xafla boo ki ko féete euh, bi muy wax naan gaa yi nga xam ne <laughs> al imaam xaafis ibnu xajar dañ ko laajoon gaa yoo xam ne dañoo fekk ñu toog di di zikar moom mu ñëw toog ci wet seen wet di ne ubbi téereeb alxuraanam di jàng alxuraan ne léegi comme ko gars li ñuy def baaxul ñoom dañoo war a arrêté mooy wala jàngu alxuraanam bi moo gën dañoo war a arrêté seen sikkar gi ñuy def déglu ko ndax fa a quri alquran fastami'u lahu wa ansitu voilà la alxuraan wax bu ñu jàngee alxuraan da ngeen noppi tey cellantu tey déglu kooku mooy xamul kooku ñàkk xama tax muy def loolu hmm? ñii ñu ngi ci façon jaamu yàlla yow yaa ngi ci façon jaamu yàlla pourquoi nga ñëw bëgg sew sax jaamu yàlla nga ñëw imposer leen ñoom ñu arrêté ñuy def mooy anta la tadri wa in kunta laa tadri loolu musiba la de wa in kunta tadri nag fal musibatu Allah <laughs> bu dee xamoo <laughs> ku doon wax loolu al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi bu dee xamoo moom loolu musiba la ba pare ñëw di jéem a imposer nit ñi xamoo mais bul ñëw naan waaye hada bidaa ak yooyu ñëw bon yar sa alquran bismillahir rahmanir rahim aywa gaay léegi bu ñu arrêté wul lool mooy wane ni ñii gëmatuñ alquran parce que alquran nee na bu ñu jàngi alquran ngeen noppi ceen dan ñu ngi nii di continuer di sikkar nee nañu wala di def leneen. <laughs> yaa xamul rek <laughs> ah, moo tax bu dee ci jàkka yi boo ñëwee voilà walla da wàññi nag waaw walla. même bu dee am na ñu naan moo en tout cas daal euh, na yëkkati mais bu dee foofu moo tax talbiya gi boo ñëwee ba masjidul xaram yooyu da nga koy arrêté parce que da ngay woo da ngay préoccupé ci beneen façon jaamu yàlla. kon gis nañ yonent bi sa salaam kon lool la ko suñu borom digal ne mu ne ko kon Seydina Jibril ne ko inna allaha buur yàlla ya'muruka daf lay digal an ta'mura asxaabaka nga digal sa saxaaba yi an yarfa'u ñu yëkkati aswaatahum seen kat seen baat yi bi talbiyati ci talbiya wal ihlaal ak ihlaal hmm? kon nag mu ngi noonu rawx nag bi mu ko solooy dane wa qaala rawxun bi talbiya aw bil ihlaal qaala wala adri ayyuhuma wahil xaw ma nag bi talbiya walla ci ihlaal xaw ma nag ñaar ñi kan moo juum ñaar yépp bu ci nekk ah, ay xadiis yu wér comme xadiisu ah, Anas bi ne ci sax imaam Muslim imaamul Buxaari këni ñoom da leen dégg ñuy yëkkati seen kàddu ci bi Dul Xulayfa wa sami'tuhum yasruxuuna bihimaa jamii'an mooy eh, alxaj ak umra loolu talbiya la tal mooy ihlaal te gis nañ xadiis yii nga xam ne yonent ma lay saar saam dane dañ maa digal hmm, ne ma ataani comme deneen jàllale bi ataani jibrilu fa qaalata imaam an-Nasaa'i wax nañ na solo na ko waaw ataani jibrilu bi san yii yëpp sanad yu wér la ataani jibrilu fa qaala sallallahu alayhi wa sallam mur ashaabaka falyarfa'u aswaatahum bil ihlaali deneen bi falyarfa'u aswaatahum bi talbiyati ah. yëkka jégalal sa saxaaba yi ñu yëkkati seen kàddu yi ci talbiya ci beneen riwaay bu seydna wa mawlaana abdurrazaaq as-sanaani comme li nga xam ne noonu la ko imaam al-Bayhaqi solowee ci yoonam ah mu ne axbarana Thawri an ab an ibn Abi Labid an al-Mutallib ibn Hantab an Xallaad ibn Saa'ib an Zayd ibn Xaalid annahu qaala jaa'a Jibriil sallallahu alayhi wa sallam ilaa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mur ashaabaka an yarfa'u aswaatahum bit-talbiyati fa innahaa shi'aaru al-hajj ah, ah tamu ngi noonu ah, kon mu ne kon yonent bi alayhi salaam Zayd ibn Khalid al-Juhani al-Juhani radiyallahu anhu mu ne jaa Jibrilu Seydina Jibril dafa ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa qaala mu ne ko mur digalal ashaabaka sa saxaaba yi an yarfa'u yëkkati aswaatahum seen kàddu yi bi talbiyati ci talbiya labbayka allahumma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk ñun itam ñu yëkkati rek ba buñ fa àggee comme que ñu koy jàng nii nekk ci kii dañuy koy war dund ay wane ñu yëkkati labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak voilà yàlla na buur yàlla def ku ko waxagul fooñ fañ koy waxe mu may la nga wax ko foofale aj goo xam ne hajjun mabruur wa umratun mutaqabbala comme ni mu ko maye woon comme ni ko <laughs> Seydina Abu Jamra gise woon ci gént ko wax ko Seydina Mawlana Ibn Abbas mu ne allahu akbar sunnati Abul Qaasimi sallallahu alayhi wa <laughs> waaw ku xam ne moom tamatoo la ban ah mu def tamatoo ku man xiraanit nga def loolu may baal nga wax ko ca kaw a kaw ah? waawal ah, al imtithal bi amri bi amrillah bi amrillahi alladhi amara bihi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam an ya'murana bihi allah hmm? ci digalul yàlla gi mu jox yonente mi alayhi salaam ngir mu digal ñu ko hmm? mu ne fa innaha ndax talbiya bi shi'arul hajj waaw mooy symbole bu aj bi waaw mooy foo gise nit ñi tarbiya moom moo tax kuffaar yi loolu image boobu nag da leen a impressionné bi ni nit ñi baree Makka ak gaa yi fu ne ñu jóge fa di waxandoo même wax ñépp di waxandoo ah xam nga gaa yi dañuy nettali naan Napoléon rien que ba mu gisee rek nit ñi julli mooy mu demee Égypte côté 1800 yooyu ah ba mu ubbee Égypte ubbi mooy ñëw foqar ci sax waaw mooy bam foqar ci Égypte ndax yooyu waaye yooyu sa histoire yooyu moom dalay day jooy day day mettiloo sa xol bi <laughs> waaw parce division bi amoon ci monde musulman bi hein l'écartèlement de l'empire ottoman waaw ba xew-xew ba gis nga ni ñu tase lépp ñu nangu Égypte ba gisee gaa ba ñuy julli gaa yi di defandoo les mêmes gestes les mêmes kii dafa jaaxle ba ne mais lii ko kat mais kan moo créé affaire bi lii nii kan moo ko organisé affaire bi ba ñépp ay defandoo lii parce que moom bu seetee armée bi ni mu ciy sonn ngir ñuy defandoo même rythme défilé yi défilé yi xam nga ni muy demee ah défilé militaire yi gars yi c'est des entraînements ay ay heures yi heures ay jours jours voire des mois ñu nekk ci di entraîner ngir mbir mi soit cohérent le jours J et qu'il n'y ait pas de de faille wala de de de de de mais mal mais jullit ñi moom amul kenn koo xam ne dañ leen naan ñëw leen aywa ñëw leen aywa nañ leen daje centre d'entraînement tel tous tous les jours wala boog une ci semaine bi ñu leen di wan ni ngeen di jullee ay waxandoo leen allahu akbar loolu amul waaw loolu amul waaw Allah Allah ndax day impressionné bi te loolu wane quwwatul muslimiina wa quwwatul islam ak seenu bennoo fa innaha ndax kat talbiya shi'aarul hajji mooy symbole bi nga xam ne bu pèlerinage bi waaw léegi nag yii lii lañ doon mottali léegi nag euh, li ci des dañuy gaaw dañuy gaaw pour euh, affaire bi parce que li ci des bariwul na ngir ñu jeexal léegi àttee talbiya <laughs> waaw kay ñëwal foofu lan mooy àttey talbiya lan mooy àtteem mooy est talbiya gii nii talbiya gii est-ce que dafa nekk loo xam ne fard la wala waajib la wala loo xam ne lu ñu sopp la wala loo xam ne daal lu ñu sopp la comme que yonent bi alayhi salaam def na te nee na yonent bi alayhi salaam nee na Jibril moo ma ne sa borom nee na inna allaha ya'muruka moo lay digal nga digal sa saxaaba yi ñu yëkkati seen kàddu ci talbiya gi loolu nag boroom xam-xam yi en fait bon fii nag euh, à vrai dire du ñu yàgg ci masala yi hein duñ ci yàgg noonu euh, insha allah après parce que dañu war a dugg ci mawaaqiit yi ah te dañ ko bëgg a def tey parce que tey dañu bëgg ñu jeexal Zal Xulayfa ah insha allahu taala ah Zal euh, après dinañ ñëw dinañ ñëw xoola boroom xam-xam yi en wute nañ ci wute yu bari lan mooy àttey talbiya waaye ku mel ni al imaam al xaafiz ci al Fath rahmatullahi dafa ne dafa ne dafa ne maada qaala al imaamu al xaafidu ibnu xajara ab ibnu xajarin <laughs> rahmatullah alayhi parce que xajar du masruuf du du mamnuun min as-sarf <laughs> ah ah bi xajarin dañuy wax bi xajarin <laughs> ah ah comme loolu bokkul ak comme umara bi umara wala marartu bi umara mi marartu bi xajarin voilà léegi al imaam al al xaafiz mu ne mu ne mu ci wax mu ne wa fiiha madaabi madaahibu arbaa yumkinu tawsiluha ila ashara mu ne am na eh, ci attey talbiya am na ñeenti jëmuwaay yoo xam ne bu ñu ko étalé woon mën nañoo yem ba diis ah mu ne bi njëkk bi njëkk mooy annaha sunnatun min as-sunan kon wax ju njëkk ji lan mooy attey talbiya mooy ba statut la am labbayk allahumma labbayk di ko wax te koy wax ca kaw di continuer loolu mooy wax jooju rek talbiya ci boppam moom ban statut la am ci aj gi mu ne première jëmuwaay dafa am ñu ne sunna la min as waaw laa yajibu bi tarkiha shay mu ne loolu nag wa huwa qawlu Shaafi'i wa Ahmadu mu ne euh, mooy kon première wax bi dañ ne sunna la rek ci sunna yi waaw laa yajibu bi tarkiha shay ku ko bàyyi amul lees lay daan buñ lay teg xam nga maa ngi lay wax ci jotaay bii weesu kële Maliki yi buñ la nee lii waajib la ci aj képp ku bàyyi waajib automatiquement il faut nga re nga tuur deret mooy nga reen di dara automatiquement waaw waajib moom nan lañ koy jabroo nan lañ koy réparer mooy tuur dara waaw ñii nag dañ ne àggul waajib lu loo xam ne par exemple dañ naan boo ko defee tour ci deret mooy dañ lay naan ay aywa léegi pour nga réparer loolu jël utalab gàtt nga rendi ko déedéet saraxe yàpp wi déedéet dañ naan la non non fii moom sunna la boo xam ne nag ku ko bàyyi kenn du la imposer dara loo war a def mais waxuñu la nag nga ba ko de yow imagine nga imaamu ahmad naan la baal talbiya mukk dalaa bëgg a wax rek statut bi àggul nag ci lu ñu naan farata la wala ruknu la walla yooyu mais sunna la mais bu ko ba mais bu ay x raison bu nit ki taxee bu bu amee lu tax ba mooy bu ba ko defu ko kooku noonu dara du ko ci fekk comme bu ko fàttee wala yu mel noonu dara du ko fi fekk ku mel noonu tax ñu imaam waxuñu la nga toog sa xel dem ci nga ne du ko def parce que nee nañ sunna la comme liñ la anti sunna yi ñu doon léegi yàkkamti ñu ne sunna la bàyyi xam nga ne loolu kenn waxul loolu mu ne waxuwa wax bii nag mooy qawlu Shafi'i wa Ahmad mooy waxu al imaam Shafi'i ak taalibeem imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhima mu ne saani ha deuxième jëmuwaay ci lan mooy attey mu ne waajibatun wa yajibu bi tarkiha dam waaw mu ne deuxième wax bi dana lii waajib la mooy lu war la ku ko bàyyi foog nga tuur deret te lii mooy madhabu maliki yi rahmatullah loolu mooy madhabu maliki mooy li gën ci maliki yi rahmatullah moom nag imaam alxaafis am na moom mu ne wax ji xakaahu al-Maawardi al-imaam ash-Shaafi'i Shaafi'i la ah, an ibni abi Hurayra mu jëla ko ci ibni abi Hurayra mooy moom it Shaafi'i la wa qaala mu ne innahu wujida li-Shaafi'i nasan yadullu alayhi mu ne trouvé nañ imaam ash-Shaafi'i loo xam ne moo ko yaxal bi ndu ko luy wane ne moom lii luy tegtale que ne lii mooy mazhabam hmm? mu ne wa hakaahu ibnu Qudaamata mu ne al imaam ibnu Qudaama boroom an ba'd al Maalikiyya nettali na ko ci yenn ci Maaliki naka ne wal Xattaabi mu ne al imaam al moom nettali na ko jëlee ko ci imaamu Maalik ak imaam Abu Haniifa que ne waajibata mooy talbiya dafa war ku ko fi ba deret na ngay tuur. waaw même bu dee mu ne wa aghraba an-Nawawi fa haka an Malik annaha sunna wa yajibu bi tarkiha dam wala yu'rafu dhalika indahu mu ne kanta imaam an-Nawawi moom li mu indi daa mooy li mu nettali ci imaam Malik ne mbir mi sunna la du waajib mais ku ko fi ba foog nga tuur deret mu ne wala yurafu zalika indam loolu nag xamuñu ko ci maalikee yi mooy maalikee yi amul ci aj luñ naan la sunna boo xam ne boo ko bàyyee dangay ngay tuur deret déedéet maalikee yi rahmatullahi alayhim li ñuy def li nga xam ne lool mooy seen mazhab ci wàllu aj waajib la waajib ku ko bayaay tuur deret mais kenn du bàyyi sunna ñu ne la kaay tuur deret moo tax mu ne lool wa aghrabal Nawawi en tout cas ci gàttal lii mooy li gën a dëgër que ne moo mooy waxu ci li gën a dëgër ci waxu imaam ma ci Maliki yi mooy lii waaw que dafa war mais nag àggul ci fard waajib la ku ko bàyyi nag di nga indi di nga tuur li nga xamante ne mooy deret tuur deret nag expression la boo xam ne waxuñ la nga dem assassiner nit waaw bul ne wax loolu kay xam nañ non non non non ñu leeral rek. waaw booy wax ci wolof wax naa la ba tàyyi dangay leeral mbir yi di wax mu leer nit booy wax waroo bàyyi ombre de doute nit di ci xalaat leneen boobu foog mu ngi mën a nekk waaye tout le temps loolu mënoo ci dëkk mais daal il faut ñu leeral kenn tour deret waxuñ la nga dem assassiner nit tour deretam déedéet mooy ci ñuy rendi ay xar wala yooyu nga jël ci dara nga rendi saraxe ko ci Kaaba ga voilà kon loolu mooy deuxième bi. mu ne saalisu am na nag yeneen lu mu wax ci côté bi mais on a préféré sauter lool mu ne saalisu ay saalisul madahib ñetteelu jëmuwaay mu ne waajibatun lakin yaqumu maqaamaha fi'lun yata'allaqu bil hajj kat tawajjuh ala tariqi mu wa bi hadha saddara ibn Shaas min al-Maalikiyya kalaamahu fil jawaahir lahu wa xakaa saaxibul hidaaya minal xanafiya mislahu laakin zaadal qawlu allazii yaquumu maqaama talbiya mina zikri kamaa fi madhabihim min annahu laa yajibu lafzun muayyan. Ah? wa qaala ibnul munzir qaala asxaabu ra'yi in kabbara aw hallala aw sabbaha yanwi bi zaalika al-ihraama fa huwa muhrim. Ah? <laughs> kon ñetteel bi ñoom dañ ne dafa war waaye bon dafa war xam nga wax nañ ne sànq jël nañ ci imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dafa war te ku ko fi ba deret ngay tuur comme li imaam al-Xattaabi nettali ci imaam Maalik ak imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi eh, sauf que ñetteel bii nii dañ ne moom dafa war mais wute nañu war bu jëkk bi ñu jóge léegi ñoom. dafa war ci lan mu ne dafa war waaye nag dina taxaw palaasam palaasu talbiya lépp loo xamante ne rek day day taqaloo ci day day am day lëkkaloo ak aj gi waaw mooy talbiya parce que talbiya da ngay wax li nga yéene ihlaal wax li nga yéene pare di def talbiya labbayk allahumma labbayk mais loolu noonu ngay wax noonu jëf gi mën naa taxaw palaasam mooy yow boo dee da ngaa nekk ci yoon wi ngir dem Makka waaw lu leer na ne yow moom jëf yow yow jëfu ci weeru aj yi yow moom leer na ne lii ngay bëgg a def loolu kon boo ko waxul it loolu doy na man na taxaw palaasam waaye est-ce taxaw rek ah ah waaw bépp ñu ne waaw boo jubloo kat tawajjuhi ala tariq comme nga tegu ci yoon wi jël bis yi wala sa jet privé ila makkata al mukarrama ginnaaw ba nga ba nga jógee euh, sa sa miiqaat mu ne lool kay baax na lool kay day wane lool mën a taxaw boppam mu ne na ko noonu la imaam ibnu Shaas ci maalikiyee yi noonu la commencé waxam ci téereem al mu ne na ko noon boroom al hidaaya ci xanafiya yi lu mel nii tamit la wax mu ne waaye laakin moom dafa yokk nag ne maqaamu talbi mooy talbiya yii ñu gis labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak ñoom dañ ne bon bépp bépp sikar bu nit mën a wax moom mën naa taxaw palaasu palaasu talbiya mooy mën na koo remplacer moo tax mu imaam Ibnul Mundir nee na qaala asxaabu ra'yi mooy xanafiya yi lañ ci jublu waa asxaabu ra'yi mooy xanafiya yi nee nañu in kabbara mooy bu ne allahu akbar waaja bu mooy buy ihlaal mu wax li mu yéene ba pare palaasu talbiya yab labbayk allahumma labbayk mu naan allahu akbar allahu akbar aw halala laa ilaha illa allah aw sabbaha subhaanallah yanwi bi dhalika al ihraama fa huwa muhrim fekk nag lim ci yéene ba muy wax loolu mooy ihram loo kooku moom muhrim la ah rabi'uha comme nim nee seen mazhab quoi mu ne rabi'uha ñeenteelu bi mu ne woon mooy bi mujj ci jëmuwaay yi annaha ruknun fil ihram que ne affaire bii nag ruknu la mooy ponk la kii moom ponk la du waajib yamul ci waajib kese de ruknu la kooku moom mënuñoo tudd mbir te boolewuñu ko ci boo ko dindee mooy mbir ma doxut waaw laa yanaqidu bi duniha ihram xam nga aj dafa am ay ponk yoo xam ne bariwul aj moom bariwul mooy premier bi mooy ihram bi xam nga lool waxuñu ko mooy eh, léegi dinañ ci bu ñu romb rek dinañ ko wax bii moom ihram ponk la min arkaanil xajj al ihram mooy yéene lu tax innamal a'malu binniyat wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu nit ñi digaluñ leen lu dul ñu jaamu buur yàlla subhanahu wa ta'ala mukhlisina sellal ko mooy def ko exclusivement uniquement pour la face d'Allah ci lépp lu ñuy def ñu def ko ngir buur yàlla waaw yonent bi alayhi salaam ne innamal a'maalu dëgg dëgg jëf yi les œuvres les actions ne valent que par intention amuñu fi njariñ bu dee intention bi àndal ak jëf ja kon mooy lii ponk la <laughs> léegi bu ñu rombaatee beneen ponk dinañ wax waxoon nañ ñaata ponk léegi nag nga tontu nga yokk ci boobu <laughs> première ponk ba léegi ci lañ ne Zul Hulayfa fii nii mooy ihram bi ñii nag dañu ne ñeenteelu wax bi. dañ ne moom moom ponk la boo xam ne ci suu l'ihram bi moom it nekk ponk ci la ne waaw moom mooy c'est un ci ihram bi nga xam ne moom ci boppam pilier la waaw léegi laa yanaqadu bi duuni mais manoo ihram bu dee talbiya woo sax ihram du mat yow gis nga boo fi bàyyee talbiya mooy sa ihram boobu moom du mat waaw mu ne loolu xakaahu ibnu Abdul Barr an Sawri wa Abi Hanifa wa ibnu Habib an al-Malikiyya wa Zubayr min Shaafi'i wa ahli Zaahiri waaw mu ne kon lii nii wax jii mu ne al imaam ibnu Abdul Bar Yuusuf an-Namari al-Andalusi al-Maliki rahmatullah alayhi rahmatullah alayhi nee na nettali na ko jële ko ci al imaam as-Sawri Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhima baayam ngandum muhaddis la woon Sa'id eh, Sufyan ibn Sa'id Sa'id ath-Thawri moomale wa Abi Hanifata ak imam abu mooy mbokkam ne imam Abu Hanifa hmm? ñoo bokkoon dëkk ci foofule ca Irak wa ibn Habib ak ibn Habib min al-Malikiyya wa Zubayri min ash-Shafi'iyya mu ne wa ahlu zahira ak waa ahlu zahira qaalu nee nañu hiya nadiratu nadiru takbirati al-ihram lis-salah wa yuqawwihi mu ne lii nii mooy équipe mooy gis nga talbiya mooy la même chose gis nga li julli doon ci li li takbiratul ihram mooy booy julli ah tahrimu takbir wa tahliluhu at taslim mooy li lay tax nga dugg ci la sacralisation de la prière nga xam ne mooy boo ci duggee rek daa am lu ñu lay tere mooy mënu julli di seetaan télé di wax téléphone di di yëkkati sama loxo yi di di di étiré lépp may julli loolu manu la te manu julli di naan di lekk en même temps di julli manu nekk parce que tax riimu xóo tere lii tax nga dugg ci xaram boobu nga xam ne c'est un sanctuaire la prière est un lii tax nga dugg ci mooy allahu akbar loolu ñu neen gis nga ni mel noonu foofu ci julli noonu la talbiya labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata lak noonu la mel ci ihram waaw mooy lool moom moom moo koy ubbi moom boo fi defee boo fi deful lool nag mooy xam nga bu dee julli moom boo deful lool mooy yow julliwoo ndax duggoo ci sax bay génn ñoom ñu jàpp ne yow itam duggoo ci duggoo ci ak jian ah. sa ihram lu baax ah voilà ah talbiya fardu la loolu jële nañ ko ci ko mel ni ñoom imaamu too ah ak ñoom imaamu eh, ibnu umar ñoom taawu sa Ikrima ah waaw am na sax ñu ci yokk comme imaam Daawud comme li imaam An-Nawawi wax rahmatullah alayhi ne il faut mu yëkkati ci kàddoom ba ci kaw waaw mooy yëkkati kàddu gi parce que ñoom moom fi ñu ko teg mooy al amru wujub ma ne sharia bu diglee day wane ne farata la illa ida sarafahu saarif lu dul day am luy ñëw lu koy jële lu ñuy wan ne nag lii du farata jóole ko ci farata yóbbu ko ci loo xam ne dañ koo sopp te fii dara lañ gisul lu ko fi dindi yonent bi saa salaam suñu borom moo yónni Seydina Jibril mu ne ko demal ko mur asxaabaka diggalal sa saxaaba yow sallallahu alayhi wa sallama radiyallahu ñu yëkkati seen kàddu loolu moom ndigal na te ndigalu borom bi farata la ba lu dul day am luy ñëw wane ne du farata lool moo tax zahir yéy ne waxuma la takbir kii talbiya kese mais yëgati kàddu ga ca kaw loolu moom farata la ci waaw waaw léegi lii mooy wax yi léegi euh, léegi lan moo ci gën a dëgër insha allah daal euh, mooy ne farata la mooy du fard nag du ruknu mais farata la mooy talbiya insha allah li gën a dëgër mooy comme li Maliki yi rahmatullah wax ak leen liñ jële ci Hanafiya yi ak Zahiri yi kenn waajib la mais pas ñi ne rak ruknu la comme Zahiri yi waaw kenn ruknu la ku ko ba moom mooy yow sa affaire yàqu na mooy comme si duggoo woon comme ci julli rek boo doon defal allah akbar mooy sa ihram moom baaxul waaw te ku yéeneem baaxul ci aj mooy de toute façon jarum mooy si si affaire yàqu na mooy ne farata la yëkkati kàddu gi insha allah loolu it farata la parce que yeneen saa salaam ñooy liñ tegtaloo mur ashabaka eh, yarfa'u aswatahum bi talbiyati léegi nag eh, mu des mais yëkkati kàddu gi beneen masala waa bu dee jigéen nag dañ naan la bu dee jigéen moom day day ihlal day day talbiya parce que waxoon nañ la hadith sayyidatu sayyidina jaabir bi bi muy nettali Seydina moo kii eh, juddug Seydina Muhammad ibn yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi Sayyidatu Asma bint Umays radiyallahu ta'ala anha daal di jure Seydina Abdullah ibn eh, Muhammad ibn bi nga xam ne loolu la Abu Bakar moom dafa laaj yonent sallallahu alayhi mu ne ko na def fal yuhil na sangu tamu def ilaal te beneen xadiis bi ñu la waxoon te imaamu muslim ibnul hajjaaj na ko noonu al imaam abu daawud ak imaam ibnu maaja soloo nañu ko yonent bi boobu seydna abu bakar moo dem laaj hmm? mu ne yonent bi abu bakar ne ko digalal sayyidatu asma am taghtasila wa tahilla na def na sangu te na def ihlal mooy day def yépp te loolu la waxoon sayyidatu aisha comme niñ koy gisee ci kanam bu ñu àggee sarif comme niñ la ko waxe woon ne ko da def lépp ifal ifal yii maa yafalul xaaju gayra an la fii bil bayt waaw comme ni mu nee ci saxiixay bi ifal yi defal lépp loo xam ne yow sayyidatu Aisha parce que dafa gisoon ay règle mu ne ko defal lépp lu ko nga xam ne mooy aj ji def sauf que doo wër kaaba gi ah, kon mooy day tarbiya day def lépp léegi nga ne ma Euh, jigéen dina ci yëkkati kàddoom parce que rafu euh, yow sànq euh, comme que dañu mur asxaabaka ah jigéen ñi mina saxaabiyaat ah, day dugg ñu dugg ci biir léegi est ce que moom day yëkkati kàddoom ci kaw moom ndaw si le bu dee ne day def ihlaal est que hal halil mar'atu halil mar'atu ah tarfa'u sawtaha lii lii talbiyati loolu dañ naan la comme ni sànk wax nañ la jigéen moom moo koy defal boppam amul ñu naan non non moom dañ koo sant mu kii mu mu mu mu mu discret mu discret mu kii në nëbbu kon moom warula talbiya day talbiya kenn du ko talbiyal du délégué talbiya moom nit ku nekk ko koy defal sa bopp waaw léegi nag yëkkati kàddu gi ñi ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hmm? comme euh, ku mel ni al ibn abdul bar dafa sax daal di ne ijmaa am na ci hein rahmatullah alayhi këne euh, ijmaa am na ci ne jigéen du yëkkati kàddoom nag ci kaw waaw parce que jigéen dañ koo digal muy suturlawu ah te tamit loolu mën naa indi fitna ci ci ñenn ñi te comme que ci julli la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ne ak tasbiixu li rijaal wa tasfiiqu li nisaa'i ah, bu dee julli mooy bu jamut bu jamut bu imaam bi jamutee mooy mu def benn euh, am loo xam dañ ko def ci juum ci julli ji bu dee ji góor ñi dañuy wax subhaanallah comme imaam boo xam ne dañuy julli ah, ñu julli war a julli ñeenti ràkka ñu ñëwee ci ñeenteel ràkka bi mu mu sujjóot ñaari sujjóot war a toog war a euh, taaye sëlmal moom mu jóg bu boobaa dañ naan ko subhaanallah bu dee góor ñi dañ naan bu dee jigéen ñi dañuy fettasu ah tàccu dañuy tàccu après pour loolu ñu ne comme que julli nga xam ni màggee la yonent saa salaam ne jigéen ñi noonu lañuy def mais du ñu wax kon loolu day wane ne ah dañuy claquer seen loxo yi loolu kon day wane ne ngir imaam bi xam ne ah kon am na lu mu waaw léegi nag bon ta subhaanallah nag buñ nee subhaanallah mais loolu beneen yeneen i masala yoo xam ne si julli la duñ ci mooy bu dee subhaanallah imaam bi xamul lan moo xew bu jaree ñu wax ko wax ju leer dañ koy wax ju leer ne ko lii la te loolu du yàqu julli ji mais bon loolu du du du suñu masala ah, kon ñu ne loolu kon day wane ne comme que ci julli lañu kii nii kon rawatina ci wàllu aji talbiya bi ah waaw plus. ñu ne daal bon ci gàttal lool la léegi sauf que am na euh, sauf que dañ doon Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha moom da doon yëkkati kàddoom ci talbiya rawaaya nañ ci moom mooy Sayyidna mo euh, Muawiya radiyallahu anhu dafa ñëwoon aj si benn benn kii benn aj xam nga Sham la ne woon moo ne woon xalifa comme ni ko al imaam ibn abi shayba soloole ah bi mu ñëwee mu dégg ah ak guddi ci aj gi mu dégg benn baat buy talbiya mu ne mais loola la ñu ne ko Aïsha la de kooku de baatu sayyidatu Aïsha ndax dafa i'tamarat min at-Tan'im dafa ñëw def umra ci Tan'im fii à partir de Tan'im ñu ñëw wax ko sayyidatu Aïsha ne ko ah xalifa bi de Muawiya mu la bi mu déggee sa kàddu mu ngi doon wax ko kan loolu lan la de ñu ne ko yawal mu ne bu ñëwoon law saala nii la axbartu bu ñëwoon laaj ma lu tax ma def ko dinaa ko wax lu tax hein moo tax ñu mel ni ñoom al imaam Ibn Hazm ak ñoon ñu dañ ne dara jigéen day wax ca kaw be waaw <laughs> waaye amaana euh, mooy daal jigéen gi bu nee de bu waa jumhur ne du yëkkati kàddoom mooy loo xam ne lu moom mooy waxuñ ne moo comme booy julli comme ça mooy même muñ naan la mooy yëkkati kàddu bi parce que ñoom it dañ ne euh, yoneen sa xadis bi ñu fox lay do mur asxaabaka loolu saxaabaam yépp la góor ak jigéen a ngi ci biir pourquoi ngeen bëgg a wax ne jigéen ñi bokkuñ ci te ñoom shaqa shaqa'iqu rijaal yi ñooy frère sœuru góor ñi ci àtte te lu dul dalil lay ñëw luy wane ne fii da leen bokkuñ fi àtte bi te loolu amut fii hein mais daal nañ naan li gën a dëgër insha allah daal mooy ne affaire bi mooy jigéen ji day talbiya loo xam ne loo xam ne moom dina mën a dégg ak bu dee ànd nag mbokk jigéenam ñoo xam ne ñoom ci ñoom la yem waaw loo xam ne comme nit ki buy julli euh, yëkkati kàddu gi ñuy wax nekkul nga yuuxu ca kaw ah? mooy mais bu loolu bu dee ci góor ñi ka kaw ngay wax ca kaw ca kaw waaw mais bu dee fii bu dee jigéen na wax rek loo xam ne moom dina ko dégg waaw comme labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk loolu mu ngi koy dégg wax na ci kaw lool lool ci boppam wax ci kaw la tudd voilà bu ko defee mooy boole na yépp bokkul yuuxu bi bi ñuy wax góor ñu wax ko ca kaw comme li kiy wax sànq ne da ko yuuxu am mawlaana Omar dafa talbiya ba ñaari diggante montagne yi saa yi di riir saa yi mu naan la <laughs> ngay dégg <laughs> <laughs> kon nag bon ci gàttal lool moo jëm ci wàllu talbiya bi eh, léegi nag talbiya fi ñu koy defee mooy wax nañ dañ koy def tout le temps hein boo commencé doo ko arrêté bu su booy dugg boo duggee ci bi commencé ngay def bu dee jet set jet privé privé nga yor nga def bu dee bus loolu moto motard ay motard yow waxoon nañ la laa darara wala diraar de <laughs> sa kask boobu sa ay beboo nga xool nooy def ak moom <laughs> ah <laughs> ah mooy danga ciy sax nag booy yéeg booy dox booy wàcc booy yéeg boto buy monter ay ay fu kawe ak buy wàcc descente yi ah? ak jamono ju ne rek waaw waaw boo ñëwee ba ba ba ba jamara ya ba jamratul aqaba ci waa jumhur kantaa maalikee yi rahmatullah ñoom dañ ne boo dugg ci kii nga koy hein koy arrêté booy dugg al masjidul haram di makkatal mukarrama booy dugg ngir tawaaf ak yooyu boo paree nag après nga jëlaat ko ba bu tisbaaru bésu arafa moo ci gàttal loolu moo jëmoon ci wàllu talbiya gi léegi nag insha allah bon on va faire vite comme ça ñu jeexal suñu beneen masala bi muy masalatu euh, masalatu mawaaqit mooy waaye yonent saa salaam lan moo tax yii nii yépp sax ñu def ko fii nii hein lan moo tax affaire yi yonent saa salaam defu ko biir Medina defu ko fenn mu ñëw ba fii di ko fi def dañ naan la loolu mooy parce fii Dal Xulayfa mooy miiqaatu waa ahlul Madina waaw comme lan moo lan moo koy wane fii mooy miiqaat makaani miiqaat makaaniya mawaqit ah makaaniya yu yu yu zamani yay waxoon nañ la ko ah shawal dhul qiyada dhul hijja yooyu mooy weeru aji yi ah, léegi bu dee euh, fi nga yii nii mooy les les limites les délimitations yi nga xam ne nit ki aj wala muy umra amul droit